Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fi l-baabi l-muwaffi s-sittiin an Jaabirin radiyallahu anhu annahu qaala maa su'ila rasuulullahi sallallahu alayhi wa shay'in wa sallama shay'an qat maa su'ila rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallama shay'an qat fa qaala laa muttafaqun alayhi al-imaamu al-haafidu ginnaaw biñ gisee ci jotaay bi ñu génn ci buntu bii di wax baabul karami wal juudi wal infaaq fi wujuud wujuuhil xayri siqatan billahi taala muy garab numéro soixante wala chapitre numéro soixante buntu numéro soixante juróom benn fukk ñu mujj woon gis hadiis Seydina Adiy ibn Haatim im ne woon anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ittaqu nnaara walaw bi shiqqi tamra tey ñu war a gis xadis bii muy xadis cinq cent quarante mu ne waan jaabir xadis bii mu ngi koy ci saxaaba boo xam ne jaabir la tuddoon radiyallahu anhu yal na bi gërëm ko ta kontaan ci moom annahu qaala neen ma suila ma suñoo laaj rasulullahi ndawal sallallahu alayhi wa sallama shay'an mukk dara qat masula fa qaala biñ ko laajee mu ne laa ne déedéet muttafaqun alayhi mu ne xadis bi al imaam al buxaari ak al imaamu muslim rahmatullahi alayhima ñoo ko bokk solo kon laaj bu njëkk moo est ñoom ñaar dong ko solo ñu ne la seen sëriñ daal imaamu Ahmad moo leen di fekk al imaamul buxaari rahimahullah mu ngi ko indi ci kitaabul adab baabu husnil xuluqi was-saxaa ba ni mu jeexe ñu tudde buntu mu ne haddasanaa Muhammad ibn Kasiir mu ne fi ñu nettali moom Abu Abdillah al-Buxaari mooy suñu sëriñ di Muhammad ibn Kasiir al-Abdi Abu Abdillah al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne axbaranaa Sufyaan mu ne ci xabaar mooy Sufyaan di Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq as-Sawri Abu Abdillah al-Kufi rahimahullah an ibn al-Munkadir moo ko jëlee ci doomu al-Munkadir bi Muhammad ibn al-Munkadir ibn Abdillah Abu Abdillah ñi na Abu Bakr al-Qurashi at-Taymi al-Madani rahimahullahu ta'ala qaala neena sami'tu Jaabiran mu ne man de ibn al-Munkadir dégg naa Jaabir Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Tha'laba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ba ne mu jeexal ansaar yi Abu Abdillah ñi ne Abu Abdirrahman ñi ne Abu Muhammad rahimahullahu taala wa radiya anhu nekkoon taalibi ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yaqulu mu naan maa su'ila an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an shay'in qattu fa qaala laa noonu la ko al imaamu al-Buxaari indi kanta imaamu Muslim rahimahullah mu ngi ko indi kitaabul fadaa'il baabu maa su'ila rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam shay'an qattu fa qaala laa wa kasrati ataa'ihi al-imaamu muslim rahimahullah mu ne haddasanaa Abuu Bakr ibn Abii Shayba wa Amrun an-Naaqid mu ne ku ñu nettali mooy Abuu Bakr ibn Abii Shayba gis nañ ko jotaay bi ñu génn Abdallah ibn Muhammad al-Waasitiyu al-asl al-Kuufiyu rahimahullah wa Amrun an-Naaqid di Amr ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Saabuur Abu Usmaan al-Baghdaadi an-Naaqid al-Haafiz mu ne ñoom ñaar ñëpp qaala nee nañu haddathanaa Sufyaan ibn Uyayna ne ki leen nettali mooy Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali Abu Muhammad al-Makki bu ko jaawaleeg Sufyaan bële mooy ñaari Sufyaan yëpp dañoo jëlee hadiis bi ci Ibn al-Munkadir gis nga Imaamul Buxaari ci Sufyaan ibn Sa'iid ath-Thawri ci moom la jaar kii nag ci Sufyaan imaam Muslim Sufyaan ibn Uyayna an ibn al-Munkadir ñu jële ko ñoom ñaar ñëpp ku nekk ñaari Sufyaan yi ci ibn al-Munkadir di Muhammad ibn al-Munkadir gis nañ ko sànq al-Madani mu ne sami'a Jaabir ibn Abdillahi qaala maa su'ila rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam shay'an qattu fa qaala laa Allahu akbar nii la ko al imaamu daal di indi eh, lillahi alhamdu wal léegi nag mu des ana kaale bi nga xam ne moom la bunt bi am ak li nga xam ne mooy suñu bunt bi ni ko imaam tuddee di wax ci waamee ngëneel tabe ak dépensé yoonu yiw yi siqatam billahi taala am kóolute ci yàlla mi nga xam ne moo kawite yibul ñu ne la xadiis bii day wane lëkkaaleem mooy yonent bi alayhi salatu wassalaam mi ñu boroom bi wax laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kene nekk na dëgg-dëgg pour yéen ci biir ndaw yàlla li royukaay bu baax bu rafet a rafet moom nii la meloon te moom lañu borom bi royloo mooy masuñu koo laaj dara mu ne déedéet masuñu koo laaj dara ngir mu joxe ci wàllu dépense yeneen tubaab yi saa saa déedéet loolu ma su la waaye loolu mooy alal gaalibi mooy li bari sinon ashari yuuna yi keroog bi nga xam ne lañuy waajal ghazwatu Tabuk muy mokk ci imaam Abu Muusa Abdallah ibn Qays al-Ash'ari ñëw nañu laaj yonent bi alayhi salaam ma Irbaad ibn Saariya laaj ko ngir mu ut leen lum leen yen suñu boroom yonent ba lay saar saar ne waat naa ci yàlla duma leen yeg dara waaw duma leen jox dara ndax newu fi woon waaw ndax amul lum leen doon jox Allahu akbar Allahu akbar kon loolu ñu gis ne nee na ñooñ déedéet waaw fekk eh, imaam Abu Muusa radiyallahu anhu nee na ñoo ñoon fekk yonent bi saa saa nekkoon euh, nekkul woon daal ci humeur boo xamante ni nii mooy biñ ko yàggoon a xame mu waat borom bi ne wala ala alladhina idha ma atawka li tahmilahum qulta laa ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafiidu min ad-dam'i hazanan allaa yajiduu ma yunfiqun ca suuratu tawba aaya quatre vingt mu ne ñii itam amuñu benn ngaañ amuñu benn gêne amul benn problème ci ñi nga xam ne ñoom bi ñu la dikkalee ngir nga yeb leen utal leen luñ mën a war ba mën a fekk ci xare bii ngay waajal di tabu yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga ne leen laa ajidu trouvé wu ma maa ahmilukum alayhi dajuma te trouvé ma lu ma leen di yen waaw bu ko defee ñoom ñu daal di wane gannaaw seen bët yi di bëbb ak rongoñ ndax jàqare gu leen dugg le fait que wuñ loo xam ne moom lañ mën a dépensé ci yoonu loolu mooy yonent bi alayhi salaatu ko masalaaj moo am na xadiis amee lu mu joxe day joxe bu amul lu mu joxe nag day noppi loolu moo lim doon ëpp li nga xam ne moom la doon def mais léeg-léeg mu wax lii comme li mu wax ashari yu rëy waaw kon nag mu ngi noonu waaye lii mooy li nga xam ne mooy léppoon nu meloon <coughs> alayhi salatu wassalaam <coughs> waxoon naa la fi fan yile lii day wane nag nay ak téye te a dépensé loolu lu ñu ŋàññ la te waxoon naa la la al Farazdaq daal di woon wax Seydina Ali Zeynul Abidin ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib mu ne woon ma qaala laa illaa fi tashahhudihi lawlaa tashahhuduhu lakaana lahu naamu mu ne moom dinaa tabe lool moom surtout as-Saxi ibn Saxi ibn Saxi muy Zeynul Abidin mawlaana mel ni baayam rek di al-Husayn ibn Ali waaye al-Husayn mel ni baayam rek di Seydina Ali ibn Abi Talib Seydina Ali mel ni kilifaam nga yonent bi alayhi salaatu wassalaam maa qaala laa loo ko ma bu fi nee dina la jox bu amul du wax déedéet day noppi waaw illaa fi tashahudihi fu mu waxee laa mooy buy tashahud buy def ashhadu an laa ilaaha illallah buy julli bay taaya laa boobu foofu rek la koy utiliser sinon du waxu ku naan non day joxe rek waaw akbar waaw kon nag mu ngi noonee ñoo daal imaam ibn al di bàyyi ci moom mi di bàyyi ci Seydina Ali Zaynul Abidin bàyyi te xam la ndax frère Seydina al-Husayn ak Seydina al-Hasan waaye seen yaay moo yaayam mii moo doon tuddoon al moom lañ doon al mu tuddoon Muhammad ibn al-Hanafiya di Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib ci xadis boo xam ne imaam Ibn Sa'd da koo solo mu ne yonent bi saar saam salaam bés ko ma soona laaj mu nar a def dara wala joxe dara danaan waaw waaye bu bëggul a def day noppi waaw akbar kon loolu yëpp lëkkaaleem ak suñu bunt mooy képp ko am looy joxe te yàlla tax joxe la bul gàntal nit alors que mu ngi fi déedéet walla bu dee ne mu ngi fi waaye da koo soxlaa ngir leneen bu ci wax lu amul noppil wala nga ne daa jàppandiwul pour lii waaw loolu lépp mën naa nekk wallahu taala alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu daal di ciy teg xadis bi nga xamante ne nii mooy xadis cinq cent quarante-huit an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa min yawmin yusbihu al-ibaadu fiihi illaa malakaani yanzilaan fayaquulu ahaduhumaa allahumma a'ti munfiqan xalafan wa yaqulu al-aaxar allahumma a'ti mumsikan talafa muttafaqun alayhi xadis bii la ci al imam daal di teg xadis la boo xam ne nag jàlloon na comme niñ la koy leeral léegi mu ne wa an abi hurayrata xadis bii mu ngi koy jële ci mawlaana abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi nawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ma min yawmin amul benn bés boo xam ne yusbihu al-ibaadu fiihi xam ne jaam yi dinañ ci xëy illaa malakaani ñaari malaaka yanzilaani yoo xam ne dañuy wàcc fa yaqulu ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar ne allahumma ay eh suñu borom aati yàlla na nga jox munfiqan kiy dépenser xalafan wutul ko lu baax la mu joxe wutul ko lu la mu joxe wa yaqulu al keneen maneen malaaka bi nag naan allahumma ee eh suñu borom aatu yàlla na jox moom si kan kii rënk day téye di thésauriser ko teg tarafan loo xam ne day ñëw perte loo ko alal yi yàq la mun a xadiis bii de muttafaqun alayhi al imaamu al ko noon al muslim ibnu al-Hajjaj rahmatullahi alayhima daal dinañ koy bokk solo xadis bii <laughs> romboon na xadis deux cent quatre-vingt-quinze yaa fay eh, mooy ci baabu nafaqati ala al-iyaal chapitre trente-six gisoon nañ fa xadis bi xadis deux cent quatre-vingt-quinze mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala ma min yawmin ma min yawmin yusbihu al-abdu fihi illa malakani yanzilani fa yaqulu ahaduhuma allahumma a'ti munfiqan xalafan wa yaqulu al-akhar allahumma a'ti mumsikan talafan kon lépp loo xamante ne nii war nañ ko fee wax gisoon nañ ko foofalee kon nga dellu foofalee wallahu ta'ala a'lam al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu indi beneen hadiis Allahu akbar Allahu akbar mu ne wa anhu radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala qaala Allahu taala anfiq yunfaq alayka muttafaqun alayhi kon al imaam al haafid mu indi hadith cinq cent quarante neuf mu ne waa anhu hadith bi mu ngi koy jële ba léegi saxaaba mi jëloon hadith bi ñu génn léegi di Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi kenn dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala neena neena mu ne anna rasulallahi kenn dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala neena mu ne qaala allahu taala borom bi nga xam ne moo kawete yéegudde nee na anfiq yow doomu aadama bi dépenseel yunfaq alayk bu ko defee ñu dépensé ci yow waaw boo généreux envers tes compatriotes envers ton prochain si tu montres généreux nga daal di tabe ci ñoom borom bi dina tabe ci yow dina dépensé ci yow mu ne xadis bii muttafaqun alayhi al imaamu al Buxaari ak al imaam Muslim ñoo ko bokk solo laaj bi mooy est-ce que ñoom dong nga ko solo ñu ne la al imaamu Ahmad daal na koy solo naka noonu al imaamu at-Tirmidhi ak al imaamu Ibnu Maaja rahmatullah alayhima al imaamu al Buxaari indi na ko ci bërëb yu bari kitaabu nafaqaat indi na ko fa kitaabu tawhiid indi na ko fa waaw ci ñaari bërëb. ci ñetti bërëb sax ci kitaabu tawhid andi na ko tamit ci kitaabu tafsir suuratu Huud baabu qawlihi wa kaana arshuhu ala al-maa kon ñu jël boobu mu ne haddathana Abul Yamaan al-imaam al-Buxaari mu ne haddathana nettali nañu Abul Yamaan di al-Hakam ibn Naafi' Abul Yamaan al-Bahraani al-Himsi qaala mu ne axbaranaa Shu'ayb mu ne ki ñu xabaare mooy Shuayb di Shuayb ibn Abi Hamza Dinar al-Qurashi wal-Umawi Abu Bishr al-Himsi rahimahullahu ta'ala qaala haddathana Abu Zinad mu ne ki ñu nettali mooy Abu Zinad di Abdallah ibn Zakwan al-Qurashi Abu Abdurrahman al-Madani dina siiwee ci li nga xam ne mooy Abu Zinad mu daal di koy mu ne anil A'raj jël ko ci Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al-A'raj Abu Dawud min Abu Haazim min Abu Muhammad al-Madani rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata mu jële sayyidina Abu Hurayra ad-Dawsi al-Yamani haafizu sahaabati radiyallahu anhum anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala qaala Allahu azza wa jalla anfiq unfiq alayk gis nga dane anfiq dépensel unfiq alayk dépenser bu ko defee man borom bi ma dépenser sa kaw kon day leeral ne mu ne anfiq yunfaq alay majhul boo bële mooy ki nga xam ne waxuñu kan la yunfaq alay kooku mooy borom bi tabaaraka wa taala moo tax fii mu ne anfiq dépenser unfiq ma dépenser alayk wa mu teg ci ne yadullahi mala la taghiduha nafaqa mu dëcc ne loxol yàlla de dafa fees waaw waaw wat laa taxiidu haa du ko wàññ mukk nafaqa dépense waaw yàlla du daa joxe joxe joxe ba léegi nag lam yoroon wàññeeku na déedéet waaw saxaa ul layli wan nahaar mooy ki nga xamante ne nii ay waamee xéewalam day dottee ko rek du arrêté guddeeg bëccëg gi du arrêté mukk mooy saxaa'u layli wan nahaar wa qaala yonent bi alayhi salaam teg ci ne ara'aytum maa anfaqa mundu xalaqa as-samaa'a wal ard waaw itum <coughs> ndax gisu ngeen maa li nga xam ne anfaq la dépensé moom borom bi mundu xalaqa as ba nga xamante ne ci la bind asamaan ba léegi wal ard ak suuf li mu dépensé lépp te loolu wàññiwul dara ci li nga xamante ni mooy ay waamee xéewalam noonu la ko al imaam daal di indee fii am na ci riwaay yoo xam ne comme ci kitaabu nafaqaat dane qaala allah anfiq ya ibna adam unfaq alayk dane an dane yàlla di nee na anfiq dépensel ya ibna adama yow doomu aadama unfiq alayk bu ko defee man ma dépensé ci yow quant al imaamu muslim mu ngi ko di kitaabu zakaat baabul hassi ala an nafaqa wa tabshir al munfiq bil xaraf téere bii wax ci zakat bunt bi nga xam ne surah yi kan Nawawi rahimahullah moom lañ def ne di ñaaxe ci dépenser ak di bégal kiy dépenser ci loo xam ne bu dépenser yàlla dina ko wutu lu baax comme niñ gise woon aay yi nga xam ne moom lañ di woon fii bi ñuy tàmbali wa ma tunfiqu min xayrin fa inna allaha bihi alim ak wa ma min shay'in fa huwa yukhlifuhu lu ngeen dépenser ci mbir xam ne ne borom bi moo leen di wutal lu gën loole al imaamu muslim rahimahullah mu ne haddathani Zuhayr ibn Harb wa Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr mu ne haddathani nettali na man dong Zuhayr ibn Harb sama sëriñ Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi an-Nasa'i muy Abu Khaythama rahimahullahu ta'ala al-Baghdadi wa Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr gis nañ ko jotaay bi ñu génn muy Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani wal-Kufi rahimahullah mu ne ñoom ñaar ñëpp qaalaa nee nañ haddathana Sufyan ibn Uyayna ki leen nettali mooy Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali al-Kufi waaye al-Makki rahimahullah an Abi Zinad gis nañ ko sànq an al-A'raj gis nañ ko sànq an Abi Hurayra gis nañ ko sànq mu ne yablughu bihi an-nabi mu koy jotale mooy hadis la bu mu yëkkati ne lii yonent bi alayhi salaam ko wax sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na qaala allahu tabaraka wa taala muy hadithul qudsi yàgg nañu romb ci mu ne borom bi nga xamante ne moo kawete yéegul de ka barkeel ki barkeel te kawete yéegul nee na yabna aadam yow doomu aadama bi anfiq anfiq alayk waaw dépenseel ma dépensé ci yow wa qaala yaminullahi mal a waaw ba ni mu jeexee kon hadith baa ngi noonu léegi nag ñu ñëw ginnaaw loolu moo xadis bi ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi mooy borom bi li mu bëgg jaam bi mel mooy muy fexe di jikkowoo meloy yàlla yi muy fexe di di ko incarné waaw borom bi daa nekk koo xam ne dafa tabe lool di joxe yow jaam bi fexeel loolu fexeel loolu nga meloo ko del joxe bari la joxe comme ni nga xamante ne sa boroom loolu melo la ci moom waaw moom saxaawul lañ andaha day joxe rek kon nag melal noonu jaam bi ndax boo ko defee am na lu la yàlla garanti waxoon nañ la shaytaanu ya'idukumul faqr loolu iblis a leen koy wax moo leen di dig ñàkk daan leen boo fi dépassé da ngay ñàkk te dëgg-dëgg lam lay wax mooy ak ñàkk téyel thésauriser lool mooy ak ñàkk dëgg-dëgg waaye lii la borom bi wax moo tax zakat <coughs> mu nekk loo xam ne non seulement day tazkiya di euh, euh, baaxal alal bi waaye da koy yokk al barakatu wan numu da ciy def barke waaye di ko yokk waaw waaye nag mercantile yëpp dañ naan la ma ne boo joxee cinquante euros boo ko yoree joxe ci vingt cinq xam nga ne da ngaa wàññeeku ne waaye loolu mooy ñi nga xam ne seen amuñu bëtu xol te nag fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur borom bi nee dëgg-dëgg lii silmaxa du li nga xamante ne nii <clears throat> mooy bët yi ñu yor loolu du dëgg-dëggu silmaxa ki nga xam ne noo voyant la wala aveugle la du gis kooku ah, du loolu mooy li nga xam ne wala nit la koo xam ne du gis Ah kooku du loolu mooy li mooy dëgg-dëgg silmax waaye borom bi nee na lii silmax dëgg mooy xol yi nekk ci dënn kon nag anfiq boo dépensé borom bi garantie na la leen ngir yàlla nag voilà moo tax al imam thiqatan thiqatan billahi taala mu yokku ci lool mooy li ngay dépensé te yàlla tax pour pour dépensé ko gën ñooy góor loxo sa poos walla ñu lay tagg kese loo xam ne day daraay yàlla bokk ci buñ la taggul nga baax déedéet boo ko defee de tu te montres généreux ah borom bi dina montre généreux ci yow loolu ginnaaw loolu kon lëkkaale baago kon alkaram wal juudi wal infaq del dépenser ni sa borom bi dépenser manoo def ni moom waaye fexeel roy ko ci loolee waaw fexeel roy loolu sa borom tabaraka wa fexe di incarner yooyee <coughs> comme li nga xam ne noonu la loolu bokk na ci ci jàng mooy al jazaa'u min jinsil amal fay daal dañ lay fay selon li nga jëf comment te di comme li nga xam ne loolu ngay leblee rek loolu lañ laa fay waaw boo dee danga fay nekk baax ci nit ñi yéwén ci nit ñi bëggal leen yiw lépp loo xam ne safaan la nga dàqal leen ko borom bi xamal ne borom bi lu mel noonu lay doxalante yow waaye bu dee lépp lu waay yor nga iñaane ko waaw lépp lu waay yor nga bëgg mu toxu nekk koo xam ne ab iñaan nga ab iñañati mel noo ne xamal ne yow yaa ngi ci danger waaw yow yaa ngi ci danger boo xamante ne nii kenn ma la koo wax te nga xam ne li nga bëggal li nga yéene sa moroom loolu képp nga yam wala yahiqul makru sayyi li jaabi ahli waaw bi nee na gis nga mooy nit koo xamante ne nii lu yées kese lay yéene nit ñi ah na ko xam ne loolee du dellu lu dul ci borom waaw moom la wolof yi naan yéene néeg la boroom a cay fanaan la nga yéene sa mbokk loolu la la borom bi defee ko kama tudiinu tudaan euh, kama tadiinu tudaan ni nga leblee loolaa lañ laa fay aljazaa'u min jinsi laamal kon al imaamu al haafizu an-Nawawi